Yahya ibnu Sharafin an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaam Abdullah min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi salaasimi'a wa xams waan abil hayyaaji hayyaan bni husayn rahimahu allahu ta'aala annahu qaala qaala lii aliyu bni abi taalibin radiya allahu anhu alaa ab'athuka alaa maa ba'athanii alayhi rasuulu allahi sallallahu alayhi wa sallam allaa tada'a suuratan illaa tamastahaa wala qabran mushrifan illaa sawwaytahu rawaahu muslim rahimahu allahu ta'aala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahu allah mu dikkaat ak ñun ci sunu buntu bi di chapitre 305 di wa baabu tahriimi taswiiri Euh, alxayawaan fi bisaatin aw xajar ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiyi anhaa ba léegi ñu ñëw nag ci cëppaandawu suñu bunt bi di xadis bi mujj bi xadis bi bi jataay bi ñu génn xadis bi nga xam ne moom lañ boole woon ñetti xadis la bi ci mujjoon moo doon xadis mille six cent quatre-vingt-six mu ne woon waan aishata radiyallahu anha annaha qaalat wa'ada rasulallah sallallahu alayhi wa sallam jibrilu alayhi salam an yatiya fi saa fa jaat tilka saa walam yati walillahi alhamdu wal minna tey ñu gis xadis bu ci mujj mooy xadis mille six cent quatre-vingt-sept mu ne waan abil hayyaaji mu ngi jële ci taalibe saxaaba la doon ko woon saxaaba muy abul hayyaaj moo doon dàkkante la waaye xayaan ibnul xusayn la tuddoon dañ naan ibnul xusayn di wax ibnu xusayn ah al asadiyu al kuufi rahimahullah annahu qaala nee na qaala lii wax na ma ali ibn abi talib mu ne ali mi nga xam ne mooy doomu abi talib di sayidina amirul mu'minin radiyallahu anhu nee na ma alaa abasuka nee na ma man nii ndax duma la yebal ala ci kaw maa la nga xam ne ba'athani la ma yebaloon alayhi ca kawam rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ndax doo ñëw ma digal la yoral la nga def yi loo xam ne mission boo xam ne yonent bi alayhi salaam mas na ma ko digal man sayyidina ali radiyallahu anhu waaw loolu kay mooy oh, kay <laughs> mu ne allah tadaa suura bul bàyyi benn loo xam ne melo foo gis lu ñu représenté humain loo xam ne day dund wala loo xam ne loo euh, animal wala loolu illa tamastaha lu dul na nga ko far na koy na ko dindi na ko yàq waaw effacé ko wala qabrun waaye du caagante ni ab qabru mushrifan boo xam ne dañ koo yëkkati illa sawayta lu dul nga daal di koy maasale mu ne rawahu hadis bi soloo na ko muslimun al imamu abul husayn muslim ibn al hajjaj léegi laaj mu njëkk bi mooy est que moom dong moo ko moo ko solo waaw ah est-ce que moom dong moo ko solo waaw ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi daan na solo te naam riwaayam yu gis yoo ne dina gina eh, kii wal mbir yi ah, al imaam abu daawud at-tirmidhi wa an-nasaa'i ñii ko solo al imaamu imaamul buxaari solowu ko imaam ki nga xamante ne mooy ibnu maaja moom itam solowu ko rahmatullah ala al al imaamu muslim benn bërëb la kitaabul janaa'izi baabul amri bi taswiyatil qabr kitaabul janaa'iz hadith euh, numéro neuf cent soixante neuf euh, buntu bi nga xam ne moom la leen shuraax yi def digle biñ digle ñuy maasale xabru yi mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Yahyaa wa Abuu Bakr ibnu Abii Shayba wa Zuhayr ibnu Harb mu ne imaam Muslim nettali na sama ñetti sëriñ Yahyaa ibnu Yahyaa di Yahyaa ibnu Yahyaa ibnu Bakr ibnu Abdirrahmaan ibnu Yahyaa ibnu Hamaad at-Tamiimiyyu al-Hanzaliyyu mawlaahum al-Minqari an-Naysaabuuri di Rayhaanatu Nisaabuur gane àddina cent quarante deux génn àddina deux cent vingt wa Abu Bakr ibn Abi Shayba rahimahullah ak Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahima ibn Usman al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina cent cinquante wa Zuhayr ibn Harb ak keneen di Zuhayr ibn Harb di Zuhayr Shaddad Abu Khaythama al-Baghdadi rahimahullah gane àddina cent soixante génn àddina deux cent trente-deux ñetti sëriñ yee yëpp ñu ñoom la ko jële mu ne qaala Yahya sama sëriñ bu njëkk bi Rayhaanatu Naysaabuur moom nii la ko wax dana axbaranaa xabaar nañu wa qaala al-aaxaraani ñaar ñu mujj ñu di Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Zuhayr ñoom dañ ne haddathanaa ñoom loolu lañu wax ne nett lañu Waki' Waki' ibn al-Jarraah ibn Maliih ibn Adiy ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Hafiz al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war gane àddina 127 génn àddina 196 rahimahullah am nay wute ci gane àddinaam ak génn àddinaam an Sufyan mu jël ko ci Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi gane àddina 97 génn àddina li nga xam ne mooy 161 an Habib ibn Abi Thabit mu jëlee ku ñu naan Habib ibn Abi Thabit Qays ibn Dinar al-Asadi mawlahum al-Kufi al-A'war Abu Yahya génn àddina li nga xam ne mooy cent dix-neuf rahimahullah léegi euh, euh, euh, moom mu ne nag moom an Abi Wa'il moo ko jël ci Abi Wa'il di Shaqiq ibn Salama Abu Wa'il al-Asadi rahimahullah di Asadu Xuzayma al-Kufi muxadram fekkoon na jamono Yonent bi saa saam ne jotu koo gis génn àddina li nga xam ne vers les années quatre-vingt eh, rahmatullahi alayhi an Abil Hayyaaj al-Asadi mu jëlee ku ñu naan Abul Hayyaaj al-Asadi di Hayyaan ibn al-Husayn Abul Hayyaaj al-Asadi al-Kufi rahimahullahu ta'ala hmm. rahmatan waasi'a génn àddina entre quatre-vingt ak quatre-vingt-dix rahimahullahu ta'ala hmm. Eh, rahmatan wasi'a imam ibn Abd al-Barr nee na kii moo doon le script de Seydina Ammar ibn Yasir eh, radiyallahu anhu moo ko doon moo ko doon bindal ah moo doon secrétaire am mën nañ ko waxe noonu mu ne annahu qaala nee na qaala li Ali ibn Abi Talib mu ne wax na ma Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib eh, ibn Abd al-Muttalib Abu Talib ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab rahimatullahi ala radiyallahu anhu amirul mu'minin abul hasan wal husayn uh, uh, uh, di asadullahi al-ghalibi nekk ki nga xam ne génn àddina xalifa yonent bi alayhi salatu wassalam ñeenteelu xalifa ab génn àddina la quarante fi nga xam ne mooy Kuufa bokk ay borom jaloore yu mag yi <coughs> radiyallahu anhu maamu shérif yi ala radiyallahu anhu mu ne daf maa wax ne ma ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an la illa tamasta voilà mu ne nee na ma bu benn statue boo xam ne daa am représentation luy dundoo waaw lu dul nga daal di koy far mooy nga daal di koy waddal nga daal di koy yàq waaw waaw nga daal di koy yàq dindi ko waaw am wala loo xam ne animal la wala qabran waaye di caagante ne qabru mushrifan boo xam ne des koo yëkkati illaa tamastah nga daal di koy illaa sawaytah lu dul nga daal di koy euh, euh, euh, niwale mooy nga daal di koy def nga xam ne day tolloog suuf si loolu la sawaytahu nga yemale ko niwale ko léegi wax nañ la imaam kii Ahmad rahmatullahi alayhi da koo soloo moom ci yu bari léegi nañ xool yenn ci riwaaya imaam ah ah ah, ah Ahmad yooyu léegi nañ xool bi nga xam ne Seydina Ali foofu radiyallahu anhu hmm? eh? Eh, li nga xam ne loolu la waaw waaw <laughs> eh? Allah Allah Allah Allah Allah Allah hmm? mu ne imam ahmad hadathana musnad ali ibn abi talib radiyallahu anhu hadathana muawiya muy jële ci muawiya muy muawiya ibn amr ibn muhallab ibn amr ibn shabib al asdi rahmatullahi alayhi ibnul siiwoon ci ibnul kirmaani gane àddina 128 génn àddina 213 qaala mu ne haddasanaa abu ishaaq mu ne ki nettama abu ishaaq euh, ibrahim ibn muhammad ibn al-haaris ibn asmaa ibn xaarija ibn hisn ibn hudayfa ibn badr mbokk surtout surtout la ci euh, Uyayna frère Uyayna bi mooy euh, maamam al muy Abu Ishaq al-Fazari rahimahullahu ta'ala ginnaat ne cent quatre-vingt-cinq an Shu'bata mu jële ci Shu'bata ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki amirul mu'minin ganaat na 82 ba 87 ginnaat ne cent soixante ah, an al-Hakam mu jële al-Hakam ibn Utayba al-Kindi Abu Muhammad Abu Abdillah Abu Umar Ah, gane àddina la cinquante génn àddina cent treize rahimahullah an abi muhammadin al-hudhali mu jële ko ñu naan abu muhammad al-hudhali al-basri rahimahullahu ta'ala moom nii nag eh, moom borom taqrib at-tahdhib dana majhul la voilà kii xamuñu ko moo tax hadith bii nii bu en tout cas riwaay bii nii parce que wuute nag bu abu tayyab bi abu abul hayyaj bi boobu bu wér la mu ne an ali mu jële sayyidina ali radiyallahu anhu mu ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam fii janaza mu ne yeneen saa sam daa nekk ci benn euh, ab néew buñ doon rob fa qaala ayyukum yantaliqu ila almadinati fala yad'u biha wathanan illa kasara wala qabran illa sawa wala suratan illa lattaxaha mu ne yeneen saa salam ne ana kan ci yéen mooy dem Medina dugg ca biir dëkk ba du bàyyi benn xërëm bu fa nekk lu dul mu damm waaye benn xabru lu dul mu daal di koy maasale waaye benn euh, euh, image lu dul mu sotti ci loo xam ne da ko ñuulal ba kenn du xamati lii lan la doon waaw <laughs> am ñu ne bon mooy lii rek lafaxaha mooy mu daal di koy dam daal di koy effacer daal di koy dindi allahu akbar mu ne fa qaala rajulun ana ya rasulallah fantalaqa fa haaba ahlal madina nee wenn waaye ne man yow ndawal yàlla saa sa mais ba mu demee mu dem ba ca yoon war a gal eh waa Medina bu ñu yii tey ma dee man faraja mu dellu si waat fa qaala Ali ibn Abi ana nee na waa ji mu dellu si yeneen saa salaam Seydina Ali ibn Abi ne man yeneen saa salaam antaliqu ya Rasulallah ne ko man man naa dem def qaala fantaliq yeneen saa su ne ko demal nee na fantalaqa summa raja nee na ma ah Seydina Ali tamit <laughs> nee na ma dem après ma dellu si waat quoi fa qaala ma yeneen saa sam ne yaa ah, ma ne ko ya rasulallah lam adam ya wasana illa kasartu wala qabra illa sawaytu wala surata illa lastaxtufa thumma qala rasulullah sallallahu alayhi man aada li sanati shay'in min hadha faqad kafar nee ma dellu saat ne ko yoon saa saa ah ah léegi ah, <laughs> nee fan talaqa thumma raja après mu ne yow dawal saa saa mooy du ma bàyyi dara loo xam ne ab xërëm la loolu ma damm ko waaye xabru boo xam ne lu loolu ma maase la ko waaye euh, ab image boo xam ne wala boo xam ne boo bu am jëmm wala bu ko ñàkk en tout cas wax yooyu ñu ñu ne dañ koy koy damm yeneen saa salaam ne man aada képp ku dellu li sanaati shay'in min hada di liggéey di defar lenn ci yii nii ma wax ah, faqat kafara koog bima unzila ala muhammadin weddina li nga xam ne moom lañ wàcce ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam summa qaala mu ne laa yakunanna fattaana wala muhtala wala tajiran illa tajira alxair fa inna ulaika hum almasbuquna bil amal après mu ne bu leen nekk bu nekk mukk lu dul bu nekk mukk koo xam day fitnaal nit ñi waaw mais hadis bi de toute façon euh, laysa huwa bi wér voilà hadis bi mooy bii nii wérul moo tax bii wér mooy lii nga xam ne abul hayyaji voilà moom moom la wax ne moom yonent euh, Seydina Ali da ko yónni ci li nga xam ne ko ndax duma la yónni li nga xamante ne nii moom la yeneen saa salaam yónni woon waaye Abu Muhammad bale moom majhul la mooy kenn yeneen saa salaam moo ko yónni Medina mu daal di koy wax ne ko naga eh, maasale xabru ye lool premièrement mooy pro mooy yow kii bañ ñëwoon daa ne janaasa lañ ñëwoon fan la fan la ñuy suul foofu lu dul lu dul baqiya léegi bu ko yónnee biir Medina fan lay fu ban ban ban ban ban ana ban xabru la fay maasale loolu lépp taa day wane ne loolu saa cloche rawatina ne ki ku jële ci moom ah, moom nekkul koo xamante ne ku ñu xam la waaw hmm? akbar <laughs> waaw te lii eh, nga xam ne moom la wax Abul Hayyaj wax na ko tamit keneen muy Hanash ibn tamit mutamir moom mii nga xamante ne mooy al-Kinaani eh, Hanash al-Kinaani moom Imaam Ahmad soloona tamit daal di jële ci li nga xam ne mooy euh, sayyid nga xam ne sahih li ghayrihi la mu ne an ali radiyallahu anhu annahu ba'atha aamila shurtatihi te mooy abul hayyaj mu ne lay wax fa qaala lahu mu ne dafa yónni ki nga xam ne moo doon diriger li nga xam ne mooy sa police lañ ko mën a waxe di surveiller la sécurité dëkk bi ata ne ko fa qaala lahu mu ne ko a ala ma ba'athuk est xam nga ci lan laa lay yebal ala ma ba'athani ci kaw li nga xam ne moom la ma lebaloon alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam li nga xam ne moom la ma dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam lebaloon an an kulla suura wa an usawiya kulla qabr mooy an an kulla suura mooy ma daal di damm daal di yàq lépp loo xamante ne nii ab image la waaye ma maasale bépp xabru léegi kon hadis bi mu ngi nii walillahi alhamdu wal minna mooy hadis abul hayyaaj bi Hayyaan ibn Husayn rahimahullah léegi ginnaaw lii kon taxrij bi mooy ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi dañ naan la euh, euh, lëkkaaleem ak suñu bunt bi di wax ci wàllu taxriimi xaraamal taswiiri di defar suuratul xayawaan euh, loo xam ne daa am day dund nga daal di koy utal wala di ko représenter lool dafa leer ndax nee na Seydina Ali radiyallahu anhu te loolu day wane ne loolu du loo xam ne jamono yonent ma lay saa saa rek la saxaaba yaa ngi ginnaaw mooy tax keroog gis nga dañuy gis euh, waxu euh, abu euh, Cheikh Muhammad Taqi al-Usmani kenn wax jooju moom du waxu dëgg du wax ju dëgër kenn loolu jamono yonent saa saa la woon léegi jeex saxaaba yi ginnaaw bi ñoom Seydina na ñoom Seydina Ali ñoom ñëpp ak ñeneen ak ñeneen ñoom Seydina Abu Talha nangam di moytuwoo yow nga ne loolu jamono yonent saa saa la woon ba pare Seydina Ali li koy gën a mu ngi nii radiyallahu anhu nekk xalifa yebal kenn ci ndawam yi naan ko ndax du ma la yebal ci loo xam ne moom la ma la yeneen yonenti ma lay saa saan yebaloon bokkul liñ ko njëkk a wax allah tadaa suratan illa tanassaha bul bàyyi euh, benn image lu dul nga yàqu ko waaw kon loolu daal leer ne lool lu ñuy yàq moom ndax alal la ndax loolu alal la sariya nag ku mu may alal joo xamante ne ñu yàq alal ça veut dire que loolu day wane ne loolu daa xaraama tax wala lu loolu jaaduwul nit ki di ko yor du yàq lu alal waaw kon mu ngi noonu loolu day wane ne kon ak xaraami teen ak tamit di ko jàpp waaw nekkul ne waaja ko defar kese la waaye yow mi ko am dane ndax dafa qabran euh, laa tanaa qabran mu nekk nakira fi ala ci loo xam ne naf yu waaw mooy tere bi dàq bul bàyyi dara laa bul bàyyi yow suuratan mooy bépp daal di melo moo xam gaay nag bu boobaa képp koo xam ne jàpp na ne comme imaamu jour yi yépp la lii day war ne ne loolu mooy yépp amul benn seetee que ne voilà bu ñuy doyadal ak bu ñu dul doyadal bu ñu nàngam ak bu ñu def sàngam ak bu am ker ak bu amul ker yi da koy wane que lépp ci yam waaw suuratan laan laa tanaa suuratan illaa tamastaha loolu na nga ko yàq na ko far lii mooy lëkkaale mag bunt bi moo tax Imaam An-Nawawi indi ko fii ah, di dëgëral li nga xam noonu la tudde bunt bi ne loolu dafa xaram tahrimu taswiril xayawaan fii bisaatin aw xajarin aw tawbin aw dirhamin aw dinaarin aw mixaddatin aw wisaadatin ak yooyu yëpp loolu daa xaram nit ki di ko jàppe ak di ko def voilà kon loolu lu leer la mooy lëkkaale mu bunt bi léegi ginnaaw lëkkaale bii ñu gis mooy xadiis bi xam nga def wala xabran am na beneen jàngat bu fi am mooy wàllu ji jëm ci wàllu xabru yi mushrifan bu ñuy kët illaa sawayta lu dul nanga ko maase xam nga loolu ñu ngi la doon wax jotaay bee kene la loolu amaana dañ ci taxaw parce que xadiis bu mujj boobu bu Seydina Ali boobu euh, taxawoon nañ ci wàllu mooy affaire u tombeau yi waaw tabax tombeau tabax ab xabru ah lool dafa dagan wala déet ba ñu mooy fàttala ko bi ñu naan Euh, ay côté deux mille quatorze deux mille treize bi nga xamante ne ci la waa ña ñi woon waa at mi yoroon euh, fële Tombouctou fële ca Mali daal di maasale li nga xam ne mooy xabru yi ne woon foofu yëpp ñu toj leen waaw liñ naan xabru xaw ma xabru des mille cinq wala des cent cinq xaw ma des cent euh, mooy téeméeri nitu yàlla ya yu mel noon daal am na cimetière mel noonu boo am ne ñoom lu ñu ñëw ra maasale lépp voilà boo ndiwoon ngandum ngandum désolation ci ñu bari waaye ma ne la woon lool xewoon na fi nga xam ne mooy as-Saudiya al arabiyatu as-Saudiya al mamlaka fële bi nga xam ne ñoom ci la euh, euh, ci lañ décidé woon ne li nga xamante ne almeer yu nekk ci royaume bi yépp bu ñu yëkkati dañ koy maasale rawatina yi nga xam ne ñoo almeer yi gën a siiw di Baqi'ul Gharqad de fi nga xam ne saxaaba yu bari fa lañ leen denc te mu jege lool xabru yonent bi alayhi salaam nekk ci gi mooy ci jumaa ji jumaa yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom ñu defoon loolu mu indi woon ay tamaar ay wax yu ay ay mettit yu bari ci li nga xamante ne mooy ci monde musulman bi mais teewul def nañ ko moo tax boo demee Baqiya léegi gisoo fa benn tabax ci biir te yooyu daf fa amoon avant ñoom ñuy ñëw foofu léegi loolu waxoon nañ la ne loolu taxawoon nañ ci bu baax ci siira bi du dagg nañ ko def ko ahkaam ñu ne woon euh, bu ñu juumul sax loolu al imaamu Nawawi ci boppam Euh, ci bunt bi ñu nekk kitaabul umur almane téere bi defal na ci ay bunt waaw loolu euh, si noonu la ndax indi na chapitre trois cent quarante-deux ñun ñu ngi trois cent cinq hein ñu ngi euh, chapitre trois cent cinq trois cent quarante-deux dafa njëkk indi baabu nahyi ani salaati ila al qubur buntu tere di julli ci xabru yi après bu indi yeneen ñaar trois cent quarante-sept ak trois cent quarante-huit baabu tahrimil juluusi ala al qabr ala qabrin buntu xaramal bu ñu xaraamal di toog ci qabru ak baabu nahyi an tajsiisil qabri wal binaa'i alayhi surtout boobee nag waaw chapitre trois cent quarante-huit bon gëw ma ne dinañ def comme niñ defoon ci siira bi ah, yàggal ko noonu guddale ko noonu mais dinañ xaw tënk mbir mi insha allah ci masala boobu ak tamit ku nekk li nga xam ne foofu nga teg say wax ak foofu nga tax moo ngay doxal ñi nga xam ne ñooy ñi jàpp ne dañ ko war a maasale taxoon ñu maasala woon ay xabru yoo xam ne yu ñu gis la euh, Médina ak fépp euh, ak ñi nga xam ne fële ca euh, Tombouctou ak feneen ñooñu fi nga xam ne foofu lañu ñu tegoo te mooy xadiis yii comme bu Seydina Ali bii radiyallahu anhu ne yeneen saa salaam ko digal te bul bàyyi an la tadaa suuratan illaa tamastaha wala qabran mushrifan illaa sawayta ab tamit bàmmeel boo xam ne bu ñu yëkkati loolu nanga ko maasale loolu ñoom foofu loolu mooy seen tegtal ak xadiis yu mel noonu ak xadis bi xam ne al imaamu muslim rahimahullahu taala bi mu bii nii dafa am xadis mu ko njëkk bu mu teg avant voilà mooy buntu bi surah yi def baabul amri bi taswiyatil qabr foofu dafa njëkk indi benn xadis boo xamante ne Sumaamatu ibn Sufay eh, rahimahullahu taala moom dane hmm, eh, kunna ma'a Fadaalata ibn Ubayd dañu ne woon ak saxaaba boobu di Abu Muhammad Fadaalata ibn Ubayd yàgg nañ fee gis xadisam fii ci Riyaad bi radiyallahu anhu mu ne bi ardi ruumi bi Rhodes allahu akbar dañoo masoon a nekk doon xare ci suufu l'empire byzantin Rhodes xam nga Rhodes <laughs> Rhodes nee na foofu lañ newoon nga xam ne benn île boo xam ne bu nekk ci ci ci ci Europe léegi de de de mooy ci ci ci est bi noonu fële jegeeg Turquie lool voilà nee foofu lañ newoon waaw allahu akbar jële saxaaba fu ne lañ nekk laa wax ah, waaw waaw ci nga xam ne île bu nekk ci euh, mer Égée Allahu akbar mooy ñoom masha Allah ah <laughs> nee na bañ fa nekkee noona nag nga xamante ne sorewul Turquie noonu ci suuf noonu quoi entre ay euh, Grec Grèce mu ngi ci wet gi Eh, moom Rhodes mooy loo xam ne lu ñu loo jëloo siiw la léegi foofu ci île boobu lañ newoon nag di jihaad Allahu akbar waaw gis nga de Allahu akbar <laughs> waaw nga xam ne entre ay Chypre eh, yooyu foofale léegi nag mu ne bi mbir mi demee noonu eh, moom Fadalat ibn Ubayd am benn waay bu génn àddina radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la waa ji génn àddina nag naa Fadala daal di digle waaw fa tuufiya saahibun lana fa amara Fadalatu ibn Ubayd bi qabri fa suwi mooy dañ koo denc mu ne nag buñ ko kii bàmmeelam nañ ko maasale summa qaala ginnaaw gi mu ne sami'tu rasulallahi man Ubayd Fadala ibn Ubayd dégg naa ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ya'muru bi taswiyatiha muy digle ñu daal di maasale li nga xam ne mooy xabru yi waaw moo tax ma dig ma ne kii génn ci ñun àddina nañu ko defee noonee waaw akbar kon lii léegi bu ñëwee foofu insha allah dinañ ñëw kon ci masala yi jëm ci wàllu est-ce que euh, tasnim tasnim mooy def ko comme boosu gëléem mooy yëkkati ko tuuti loo xam ne dañuy xam ne lii ab xabru la comme ni ngay gis xabru yu bari eh, eh, nga xam ne loolu moo gën a siiw yëkkati ko tuuti nga gis nga xam ne boo demee bakke noon lañ ko def boo gisee da gis yoo xam ne pour nit ñi bañ koo seetlu bañ ci jéeg yooyu ak tamit xam ne fii xabru la waaw ak boo demee xabru Caaroy sur Mer wala feneen wala Pikine nangam Touba nangam mooy doon ngay gis ñu xaw ko yëkkati loolu mooy tas mooy moo moo mooy tas niim nga xam ne comme sanaamul ba'ir ak tas mooy bi nga am dañ koy maasale est ce que loolu moo ci gën ak ban mooy Euh, mazhabihul euh, ulama wal fuqaha insha allah buñ ñëwee dañuy bàyyi ba foofu ndax foofu la approprié voilà du xadis bi mooy ñëwaat insha allah waaye mooy insha allah bu ñu ñëwee foofu dinañ ko gis nga xamante ne euh, mooy loolu bon wutale ci boroom xam-xam yi ñenn ñi jàpp ne alhamdulillah li gën mooy daal di koy def comme nii xadiis Seydina Ali bi wax waaw wala qabran mushrifa illa sawayta du fekk xabru bu yëkkati ko lu dul nga daal di koy maasale hmm? voilà duñ mooy duñ ko yëkkati yëkkati ko bu kaw waaw waaw dañ koy yëkkati tuuti rek loo xamante ne nii dañu koy xame ne lii la am ñu ne bon mën nañ ko gën yëkkati bu ko defee ñu xam ne mooy lii ab xabru la mais pas maasale noonu parce que nit ñi mën nañ ko jogge ak yooyu duñ xam ne xabru la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 wasalaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin